imaamu muslim rahimahullahu taala soloona xadis boobu tamit mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ba léegi ci buntu boobu la ko imaamu muslim indi baabu man ahaqqu bil imaama mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa kaanuu salaasa falya ummahum ahaduhum wa ahaquhum bil imaama aqra'uhum mu ne bu dee ñett lañ yonent way saa saam ne bu dee ñett lañ ne leen jiite kenn ci ñoom te ki gën a yeey jiite mooy ki gën jàng ki gën jàng waaw te gis nañ ci hadith sayna euh, euh, Abu Mas'ud bi ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah waaw léegi ñoom ñu ne lii tegtal la al imaam Abu Hanifa ne kon ki gën a jàng moom la ñuy féetale kaw alal afqa ki nga xam ne moo gën a dégg tekkiwul ne waa ji jàng xamul dara ci fiqhu salaa soo ko kee rek koo gën a xam ma ne kii la ñuy jiital ki gën a jàng waaw loolu mooy mazhabu al imaamu Ahmad waaye mooy mazhabu al imaam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci Shafi'i yi wax naa la ci gàtt ñoom fi ñu teg seeni mbir. am na yeneeni tegtal yu ñu am waaye yooyu ngir bañ cee guddal mën nañu cee yem noonu te loolu la waxoon ñoom Seydina waaye nañ yem noonu garaawul beneen euh, wax bi ñoom ñu ne déedéet al afqahu awla min al aqra waaw ki gën a dégg fiqh salat xam fiqh gën a dégg diine kooku lañuy ñuy féetale kaw ci ki nga xam ne moo gën a mën a jàng alquran moo ko gën a mokkal waaw te loolu mooy madhabu al imaamu Malik ak al imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhima waaw riwaay la tamit riwaay la buñ jëlee ci al imaam Ahmad am na it ñu koy nettali ci imaam Abu Hanifa an-Nu'man rahmatullahi ala al-jamii waaw ndax ñoom <laughs> mooy li ñu waxoon sànq dañu jàpp ne. julli bi dara mën na cee xew waaw te bu boobaa ki gën a xam tout le moo war jiite ki gën a dégg fiq ñu ne looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam jiitaloon Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moo tax te pourtant waxoon na moom yonent bi alayhi salaam ne aqra'uhum aqra'ukum li kitaabillah ubay yeneen tubaab yi saa saa boo ko seetee nit ki dina xam ci yéen saxaaba yi téereb yàlla bi gën koo mën a jàng en tout cas ki ko gën a mën a jàng aqra'ukum mooy ubay sayyidina ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ñu ne pourtant kooku mu ngi fi woon bi yonent bi alayhi salaatu salaam naan muru Abaa Bakrin falya'umma bin-naas waaw bi mu feebaree moom alayhi salaatu wa salaam naan faa leen abu jiital leen abu bakr digal leen ko mu jiite nit ñi te pourtant kim ne woon moo fi gën a xam mu ngi fi woon di Seydina Ubay ibn Ka'b moo gën a aqra moo gënoon a jàng alquran <laughs> moo gënoon a mokkal ñu ne kon lii day wane ne loolu la ba pare ñoom ñii ñu ne affaire bi sax lenn la gis nga aqra bee yonent bi alayhi salaatu salaam di wax mooy afqar waaw aqra ñun d'accord sax que mooy rek ko mokkal noonu mooy koo xamante ne nii ah mooy afqa waaw léegi mu ne ñu ne lu que saxaaba yi xam nañ ne lii lañ doon def radiyallahu anhu par dix aaya lañ doon jàng te boolu ñoon dépassé par dix aaya loolu ñu xam maanaa fiq ba ca ak lañ koy jëfe waaw sauf que ñii seen wax ji problème bi mooy waa léegi lu tax yonent may saa saam teg ci fa a'lam fa in kaanu fil qiraa'ati sawaa'a fa a'lamuhum bis sunna ah ah <laughs> loolu mooy wax ji ah <laughs> loolu mooy wax ji ñu ne fiqhu salaa lay wax ak ak sunna bi nga xam ne moo koy leeral waaye aqra mooy afqah waaye insha allahu taala insha allahu taala affaire bi lenn la insha allah ki nga xam ne daal moom mu la ñuy jiital mooy ki gën mokkal ki gën a xam alquran mais à condition que à vrai dire que moom am na lu mu xam dara tamit ci wàllu euh, fiqhul imaama waaw loo xamante ni hein am na lu mu ci xam waaye bu dee waa ñoo xam ne fii mu ne bu juumee rek boo ko gàggantee du mu musalmal non kooku même bu dee moo gën a kii moom insha allah kooku moom jarul ñu koy jiital parce que waa jooju <laughs> mooy xamul affaire waaw xanaa bu jiite ku mel noonu waaye euh, euh, mais di jiite ñoo xamante ne nii te loolu du ñàkk léeg-léeg muy xew waaw mënuñoo jël rek jël waa joo xamante ne nii moom yu mel noonu maîtriser wu ko du tout. waaye sinon rek insha allahu taala li nga xam ne eh, wal ilmu inda allah mooy lii koy nent bàyyi sar sab waxe ki gën a mokkal daal moom la waaw ki gën a mokkal moom la moom mooy jiite même bu dee ci mbooloo mi am na koo xam ne moo ko ëpp fiq waaw même bu dee ne ci mbooloo mi am na ku ko ëpp fiq léegi nga ne ne léegi taxawal parce que boo bëggee nootal affaire bii am na benn affaire mais li ñu ñee wax nag ne euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mi yonent bi alayhi salaatu salaam jiitaloon te moom euh, nee ki gën a jàng alquran ci mooy Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ñu ne la non c'est que loolu yonent bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne aqra'ukum Ubay loolu beneen affaire am na mooy ça ne veut pas dire que Seydina Abu Bakar gaayee ci gënoon a xam mooy man na am ne moom am na lu ko ëppale mais moom Seydina Abu Bakar en tout cas bu dee wàllu xam-xam moo ëppoon ci xam-xam borom xam bo saxaaba yi moo leen ëppoon xam-xam a'lamu saxaabati as-Siddiq waaw a'lamuhum ta loolu Seydina Abu Sa'id al-Khudri moo wax moo leen ñu ne dégg fiqh nga ne waaw kay léegi yow yaa ngi dooru ñëw parce que imam Abu Sa'id al-Khudri dane yonent bi saa saam dafa nekk ci minbar bi mu ne muy xutba bi muy xutba rek naan am na benn nit koo xamante ne nii ah, boroomam da koo tànnloo waaw boroomam da koo tànnloo diggante li nga xamante ne mooy li nekk fii ak la nekk fa moom faxtaara ma inda Allah waaw moom mu tànn la ne fa yàlla waaw léegi Seydina Abu Bakar bi jooy quoi <laughs> nee na eh, waay ñu ngi naan waay mais paa bi lu muy jooy mais kii lu muy jooy <laughs> hein mais nee na eh, ndekete yoo bi yonentu Yàlla saa saa nag di génn bi mu génnee àddina lañu xam ne Seydina Abu Bakar daal mu ne wa kaana Abu Bakr Abu Bakr afqahuna bi muraadi rasulillah al imaam Abu Sa'id mu ne ndekete yow Seydina Abu Bakar lam doon jooy ñun ñu ne woon ci biir kenn jëliwul moom kese ko xamoon waaw moo ñu gënoon a xam gin ñoo dégg nam nam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooy voilà loolu lañ doon mooy afqa waaw mooy afqa mais dañ naan la loolu ñee dañu ne. non non non affaire bi leen yonent bi saa saa jublu ci woon rek nay jiite eh, pour jublu ci woon rek ci digal ga mu ko doon digal wàllu muy muy jiite noonu rek mais xilaafa gi surtout la woon ngir di jub ju jullit ñi moom bu fi newul kii mooy nangeen ngeen fal kii même bu dee waxu leen ko saraaxatan waaye loolu la doon junj ci loolee moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon doxale noonu ak Seydina Siddiq saa su ne mu ne bu bu manula dem ne muru Abaa Bakrin falya umma binnaas kon nag mu ngi noonu waaye daal insha allah wax nañ ne li nga xam ne loolu lañ gis ne mooy li gën a dëgër mooy ki gën mokkal waaye nag amaale tuuti nag lu ma xam loo xam ne minimum bu julli gi naree am problème moom dina ko mën a dina ko mën a régler voilà dina ko mën a régler mu bañ a nekk koo xamante ne moom xamu ci dara dara dara dara dara déedéet déedéet déedéet non kooku nga xam ne affaire bi leen kese la dañ ko fee moom daal daa mel ni ñàngam mu neex mi rek way gi muy way <laughs> ah, alxuraan ji mu mu mu kese la déedéet déedéet déedéet kon loolu loolu nañ ciy bàyyi xel waaw waaw loolu nañ ciy bàyyi xel Eh, bon imaam at-Tabarani nag indi na ci xadis bu xaw a mel noonu boo xam ne yonent bi saa saam doon na wax ne lim bokk na lim gën a ragal ci xeetam juróomi mbir waaw bokk ba muy euh, euh, boole ci ñi nga xamante ne nii <laughs> mu ne ay ñoo xamante ne ay mbooloo yoo xam ne yattaxiduuna al-Qur'aana mazaamir yuqaddimuuna ar-rajul laysa bi afqahihim wala afdalihim yughannihim <laughs> yughannihim <laughs> yughannihim ghinaa'a waaw moom daal ñu dañuy di jàpp alxuraan daal mel ni ay ay ay chanson lañ ko jàppe dañuy ji ay way quoi jiital nit ki nekkul ki leen gën a xam ki leen gën a dégg fekk nekkul ki leen gën waaye daal ay way kese moom daal loolu mooy neexal bi nga xam ne day ëpp doo da da da daa jéggi dayo te tamit mooy non seulement respect yi nga xamante ne mooy njàng mu correct sax du ko def mais daal neexaay ga ak waybaat mélodie baa leen ci neex lool kese waaw ba pare di di di di di di di di di yem boppam yow qaa'ida yi mu jàng sax ci wàllu tajwid au lieu mu yem ci muy jéem a kii wa ka aaral ak kii wa ka yokk ak koy yooyu kooku façon boobu la sinon moom jàng alxuraan moom alxuraan boo koy jàng danga koy neexal. loolu la yonent bi sallallahu alayhi doon wax ne borom bi lay kontaan ci ki nga xam ne yéemu na ci ki nga xamante ne nii day jàng ko neexal waaw mais jàng ko loolu am na ñu yow nga xam xadiis yooyu yëpp boo rek di jàng euh, bismillah bismillah rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim yow yaa ko tey xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi taw waxul loolu parce que rek yow fa nga bokk nii la ñuy jànge ngay jànge noonu wala wala mooy am nga kersa du kersa sax nee nga rus ngaa kon doxal sunna ko wax lu tax nga xam ne lu la teree ba am million bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nga wax lu même lu mel noonu la mais yaa ko tey ñëw buñ ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din yàq na ko yàq ina siraatal mustaqim ma ko tey tam nga man ah mooy minimum def ci euh, lu am solo voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu kon insha allah loolu daal mooy li nga xam ne mooy jar na ci bàyyi xel voilà mais sinon moom ci luñ doyal ki nga xam ne mooy ki gën a jàng ki nga xamante ne mooy ki gën a mokkal kooku moo gën a yey waaw mais nag na xam dara ci loo xam ne daal julli ji moom bu amee lii mën na koo def waaye mu bañ a nekk koo xam ne xamu ci dara mën na koo réparer wala man na yooyu mu man ci lu mu dee yoo xam ne man da ñàkk voilà kooku insha allah loolu mooy li gën a dëgër kon mooy waxu mazhabu hanafi ak hanabila yi rahmatullah alayhim kene aqra'uhum mooy ci gën a mokkal daal voilà du rek afqahuhum comme ni nga xam ne moom la ko suñu borom xam-xam yi min al-malikiyyati wa shafi'iyyati jàppe wallahu ta'ala a'lam léegi nag mu des beneen ko hadith bi jeexagul kon loolu moo jëmoon ci fiqh ci wàllu jiite kan moo gën a yee ñu jiital waaw xam nga buñ ko doxaloon ak yooyu yëpp simple imaama yeeg talsamante yeeg xërëmante yeeg partement war a jiite waaw loolu yëpp ci am léegi nag ñu ñëw ci beneen côté <laughs> yeneen tubaab yi saa saa di wax lii bu ñu ko kii woon suñu jàkkee yëpp ay réglé wu mais jeexagul de. <laughs> lii rek buñ ko tegoon problème bu bari dina réglé wu mais nag ay na ay ay na nufuus ana bakkan yi bu boobaa <laughs> loolu mooy problème bi léegi yonent bi alay saa salaam di continuer mu ne bi mu waxee yooyu yëpp nag mu wax ñu leneen wala ya umman na rajulu rajula fi sultaanihi wala yaqudu fi baytihi ala takrimatihi illa bi idnihi voilà yow nag mooy boo jàpp a mokkal alxuraan tamit yeneen tubaab yi saa saa am di la xamal na nag règle bi mooy jiite kuy jiite nekk am na exception. foo xam ne bu fa ñëwee bul ñëw ne man comme que lii la man maa fi war a nekk maa war a jiite parce maa gën a mokkal maay xaafis bi xanaa dégg ngeen bi ma taree keroog lépp laa tari ci daara yi nga naan lépp yéen ñépp nga foofu kon nag puus leen maay jiite déedéet <laughs> yeneen tubaab yi saa saa ne <laughs> walla ya um man na te ngalawaay bu mu jiite ar rajulu góor gi ar rajulu góor ni moom waaw fan fii baytihi non fii sultaane ci loo xamante ne nii mooy ci auto foo xam ne sous l'autorité foo xam ne moom moo fay autorité waa jee fay autorité waaw loolu mooy lan loolu mooy ah boo ñëwee kër jàmbur nag yaa ngi a dégg boo ñëwee kër jàmbur <laughs> boroom kër gi moom moo yelloo jiite yaa ngi dégg <laughs> waaw waaye ki nga xamante ne nii ab jàkka dafa am fenn ki nga xam ne mooy le gouverneur ñëw ñëw ci ci ci gox bi walla le préfet kooku noonu nga xam ne mooy kilifaay dëkk bi kooku moom la ñuy féetale kaw ci ñeneen ñi bu président bi ñëwee ak président bi la ñuy féetale kaw ci ñeneen ñi ndax mooy kilifaay bi ndax son autorité autorité day exercer wu foofu xam nga yi boo koy wax mais lii mooy autorité boobu jàng waaye bu dee suñu façon autorité yi ñu am léegi <laughs> gaa yu bari <laughs> ñenn ñi tisbaar kese lañ nangoo jiite tàkkusaan <laughs> xaw ma lu tax dama déet xam nga li tax kay yow ngay neen da rafetal rek <laughs> tisbaar ak tàkkusaan moom du tari ci kaw <laughs> timis jotee nga ne <laughs> mu jiital keneen te moo jiite woon tisbaar bi tàkkusaan bi moo fa teg woon boppam mu ne na diw dem ndax foofu kay tari dañuy dégg li ngay wax yow kay yaa gën a xam yow kay neel da rafetal dong nga ne la day bay yow nu lépp la ñuy wax yow <laughs> waaw kon ki nga xam ne mooy boroom sultaan ki nga xam ne pouvoir am day exercer wu comme boroom kër gi kooku moo gën a yey jiite foofu waaw moom moo gën a yey loo mokkal mokkal alxuraan boo ñëwee kër jàmbur bul ñëw rek ñu ne nii rek nga avancé waaye tamit am na benn tënka ah, bu dee ne yow xam nga ne boroom kër gi ci boppam moom manu a jàng faatiha faatiham leerul kooku mënu la jiite ku mel ni yow mi mokkal alxuraan te na leer bu boobaa mooy moom ci boppam moo war a euh, te loolu ñi mel noonu ñu bari noonu lañ mel alhamdulillah ñi nga xam ne même buñ gisee ku ngeen gën a jàng loolu moom nekkul problème bu mu gis waaw nit ñi moom masha Allah même bu dee mën nañoo jàng sax mën nañoo jàng alxuraan bu leer mais buñ gisee koo xam ne ci wàllu diine moo la daw ni bu ñëwee seen kër moom lañ naan demal jiite loolu nag lu rafet waaw waaye yow moomu jàng dina jàng bul ñëw rek yóbbu sa bopp waaw moo tax euh, kii bi ñuy gis ci wàllu mariage xam nga gisoon nañ ko ci <laughs> hein bi nga xam ne taabee bi eh, damay mariage ah invité ay saxaaba ñu ñëw radiyallahu anhu am kenn ci ñoom biñ kiiwee mu nar a commencer kii kenn ci ñoom ne ko dee bàyyi ndax diw comme que moom fi lañu nekk mooy kiiwam moo fàttali ko affaire boobu ko wax autorité am lañ nekk këram lañ nekk moom mooy ki yel lool lu dul mu jox ñu ci ndigal kon nag affaire bi lool la voilà mu ngi noonu moom moo gën a yey keneen même ku gën a mokkal boroom kër gi moo gën a yey waaw même bu dee ne kooku ko gën a xam ne moo ko gën a jàng alquran waaw boroom ki moom foofu war na nga ñëw ci toolu nit lépp loo xam ne daal moom moo koy autorité son entreprise nga ñëw fa yow sawaay mooy le chef d'entreprise boo fa ñëwee nag julli jot moom mooy ci priorité ah même bu dee yaa ko gën a dégg fekk yaa ko gën a xam waaw waaw léegi nag kooku bu ko soobee moom mu dem jiite bu ko soobee mu mu ku ko neex ci mbooloo mi ne la jiiteel te bu boobaa obligé wul ñu ne ko yow par force ci dina xam kese waaye wax naa la loolu alhamdulilah borom bi moom man ñi ma gis ñu ñi ma ci gis à chaque fois que ci gine kii lañ naan ah yow non non <laughs> ko waaw loolu masha Allah c'est une très bonne waaye bu doon waay day tànn keneen obligé wu ñu ko kii li nga xam kese ngay tànn ku ko neex lay tànn même bu dee ne xilaafu law laa la def bu boobaa mooy bàyyi leen def lu yoo xam ne euh, wute na ak li gën a yey ndax li gënoon a yey mooy mu tànn ci gën a xam mu jiite kon wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi waaw waaw léegi boroom kër gi am na nag ci boroom xam-xam yi ñu doon ñu ne même bu dee boroom kër gi la monsieur le gouverneur ñëw nag sa kër boobaa moom comme que moo la moo bu boobaa moom mooy am autorité waaw wala koo xamante ne mooy préfet wala sous-préfet wala ñu ñëw mu ñëw am na ñuy ci dëkk bi julli jot jàkke ji bu boobaa moom moo gën a yey parce que moom autorité moo jiite foofu yëpp wax naa la ci yëpp entre parenthèses ngan di mu nekk giime mu nekk autorité yoo xam ne xam nañ seen diine aslëf wala dara luñ mën a jullee waaw kon nag mu ngi noonu léegi mu des walaa yaqudanna yenent way sa sa walaa yaqud boog fii baytihi ala takrimatihi illa bi idnihi waaw te nag bu kenn ñëw toog ci kër mbokkam toog fa ngangu naayam fa xam ne moom lañ ko xamee seen ba muy toog wala fa muy toog ci kër gi ñëpp xame ko ko wala sa yaata nga xamante ne nii moom lañ koy tegal ak yooyu nga ñëw rek na ci faax illaa bi izni lu dul ci ndigalu boroom kër gi nag waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu doo ñëw ci la am ni nii rek nga toog ci lal bi <laughs> borom kër gi daal di la ciy jox ndigal waaw te ñoom moo taxit bii bii itam walillahi alhamdu wal minna la borom bi def man moom ñooñu laa ci gis <laughs> société bi bi ma ko gisee ni ñuy doxe boobu moom gisuma ci wolof yi en tout cas man ci xam laa wax de bu ma kenn teg lu ma xamul comme li say naa lay naa xaw wax <laughs> waaw man moom laqad qaduma ahdi kabura sinni wa qaduma ahdi wa nasiitu ba'd alladhi wa'i ay waaw ba'd alladhi ay ah samay samay at sori na te ba ma déggee lii ci yonent bay saa saam yàgg na te fàtte naa lenn lu ma jàppoon kon bu leen ma teg lu ma leen nettali ngeen jël waaye wala tukallifuuni bu leen ma teg loo xamante ni attanu ma ko man itam bu ma kenn teg lu ma wax man sama expérience laa wax li ma gis ñaar yi ñu jógee gisuma ci problème chez les wolof ñi chez chez chez d'autres bu dee ci kër gi gars buñ àndee koo xam ne jàpp nañ ne boroom xam-xam la wala lool yàlla tere ñu koy jiital ñu ñu ñu koy jiitu dem di jiite moom nekk seen gannaaw bu ñu ko nangu gars yi dañuy bay même bu dee seen kër la seen sant bu beel wala dañ bañ yow yaa jiite ñu nekk ci mbooloo comme tout le man masuma cee gis cas contraire beneen bi mooy lii même fi ñuy toog sax fa nga xam ne dañoo xame nañ ne boroom kër gay toog ci cee fauteuil bii moo ci gën a nooy gën cee bakkane bu amee koon jàpp moo ko gën a xam diine foofu sax la naan ko ndax day ak dem fii toog ba pare boo mooywul moom mu toog ci suuf waaw mu toog feneen wala jëlub seen wala leneen loolu yëpp alhamdulillah waaye yow loo miin miin loolu nag waroo ñëw nag waroo ñëw nag comme que miin nga ko rek nga ñëw rek dem directement déedéet euh, bàyyil xel yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala yaqud te bu mu toog fii bayti ala takrimati illa bi izni lu dul ci ndigalam gis nga gis nga les règles gis nga l'islam tout est codé tout du diine parax parax sa tëll tëll lu waay neex def anarchie déedéet mbir yi daa am yoon waaw waaw te foo dem te loolu yaraale boroom xam-xam bi dafay yaraale bokk na ci aadaab yi mu waroon am bu ko amul yonent xam day jàngalaale lool mooy la modestie nekkul foo dem rek yaa gën a xam daa war a feeñ ne yaa gën a xam yaa gën a kii daa war a feeñ déedéet déedéet <laughs> déedéet waaw loolu waruloon foo dem di ko feeñal di wan ne gars yi man ah regardez ah j'ai des bagages déedéet loolu mooy la ne ñi ci ñi ci mbooloo mi amuñu bagage kan moo ne eh, ñi ci mbooloo mi amuñu bagage kon nag mu ngi noonu day woote waale tamit ala modestie loo xam-xam àndal ak modestie te xam ne modestie mooy nja mooy njariñu xam-xam mooy tax xam-xam ba njariñ waaw mais foo dem ba nga toog ci xefu nit ñi parce que rek am na la bu la la borom bi xam waaw waaw kan moo ko doon waxati ci salaf yi ne masuma dem rahimahullah benn mbooloo yi sama xel dem ci bu ma demee amaana ne maa ah maa leen gën a xam lu lu moo demee day mel ni xaw ma dara <laughs> waaye du ma dem benn jataay jàpp ba may dem ma fas sama xol ne ñépp ma tane lu lu damay gis ni ma borom bi defal ak li ma yenkiwal ci wàllu xam-xam yoo xam ne sax xaw ma ko woon avant waaw kon nag affaire bi hadith bi day woote à la waaw wone sa ngëneel yow boroom xam-xam bi waaye wone ngëneeli ki mag ki mag al kibaar moo tax bañ demee ba kii mu ne benn bi asannuhum ki leen gën a nekk mag ah yooyu yëpp ak tamit boroom kër gi yooyu yëpp mooy yow bo ki jàng alxuraan jàng sunna yooyu am nga waaye attention waaye attention waaye attention waaye attention loolu lépp dalaa war a may modestie dalaa war a may ak modestie waaw nga téye sa bopp te xam ne euh, borom bee feeñal ku ko neex te lii mooy teggin yi yonent ma lay saa jàngale waaw du tamit miin ngaa nekk imaam fenn yow tout temps dañ lay jiital nga ñëw fenn nga foog ne tout yaa war a jiite boo ñëwee kër jàmbur bul ñëw rek avancé waaw loolu allahumma nga xam rida borom kër gi ngërëmam te loolu sax li gën a mat mooy li yonent bi saa saa te bu ko jiite wala ya ummanna rajula rajula fi sultaane loolu mooy ci ngërëmam waaw waaw bu loolee gërëm na te tamit yàgg nga fee ñëw mu naan la demal demal soxla woo tamit tout le ñëw di ko baax na ba bu ñëpp étané bañ taxaw ñëpp dañuy taxaw bi la xaar ah, loolu jarul à ah, tout suñ bi ma demam wala non jaru ko parce que xam nga ne mbiru moom am na waaw li ñuy wax mooy yow li nga xam ne loolu amul dara suiru la ci nga ñëw rek waaxu dem sa kanam déedé moo na saxaaru ma ne woon mbokkam ni ah non bàyyi diw mii moom moo <laughs> loolu mbiram la kon nag mbir maa ngi noonu kon euh, hadis boobu dina ñëwaat in euh, attention non du bii bi di tegu mooy ñëwaat insha allahu taala kon suñu premier hadith ngox bi di ñëw ñu gisaat hadith boo xam ne ba léegi sayyidina Uqba euh, euh, ibn Amr moom moo ko solo di wax tamit ci wàll wii ba léegi ci wàllu jiital bi nga xam ne moom la l'islam yonent mi alayhi salaam doon jiital boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne boroom euh, xam-xam yeeg ñi jiitu ci sell ci l'islam yooyu